kon ah, mu jële kon Abdullah ibn Abi Bakr jële ko ci Umm Isa al-Khuzaiya an Ummi Jaafar mu jële ci Ummi Jaafar binti Muhammadin moom muy doomi Muhammad Muhammad boobu di doomi Jaafar ibn Abi Taalib mooy Seydina Muhammad wi ñu la doon wax sànq doomu Seydina Jaafar moom ak beneen frère am bi Abdullah ak keneen Awn Awn Awn Awn ibn Jaafar ibn Abi Taalib <coughs> ñoom ñett an jaddatiha ummi jaafar jële ko ci maamam di asma mii seen maam ñoom ñépp binti umays pas asma bint abi bakr asma bint abi bakr gaa seen maam la mais maam ju sori la mais asma bii mooy asma bint umays gisoon nañ ko ci nisaa'un xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam soxnaay seydina jaafar ibn abi taalib annaha qaalat mu ne moom sayyidatu asmaa dane lamma usiba ja'farun wa asxaabuhu daxala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne eh, bi nga xam ne ci lañu faat lii mooy laata nit ñi di ñëw nit ñi di jóge toolu xare ba ba ñuy door a faat Seydina Jaafar xabaar bi dikkal yonent mi alayhi salaatu salaam mu wax ko julli ni nee na mu daal di may dikkal ba ñu faatee Seydina Jaafar ak àndandoowam ya radiyallahu anhum mu ne daxala alayya rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam dafa ñëw ci man dugg ci ci man wa qad dabaghtu arba'iina manna fekk euh, mooy Euh, wulli xam nga dabaxa ak dabbaax mooy kuy wulli quarante man nan man nan mooy ay kayl la mooy kii de mesure la bu ñuy unité de mesure wa ajantu nii ma mooñ la nga xam ne moom laa doon mooñ mooy mu nekk ci liggéeyu waa këram waaw di leen waajalal loo xam ne ndax mooñ lu ñuy lekk la araw gu ñuy mooñ ngir defari laaxat yu mel noonu walla yi jëm daal ci li ñuy lekk wala yeneen mu ne wa ghassaltu baniya fekk na yonent mi saa saa bi muy ñëw lii lépp def naa ko sang naa samay doom wa dahantuhum ma diw leen wa nadhaftuhum ma raf ma ne ma sang leen ba waajal leen qaalat saydatu asma nee na fa qaal radiyallahu nee na yonent mi aleyhi salaatu bi mu dugg see nag fekk yi yëpp def naa koo bare mu ne ittinii bi bani jaafar ittinii bi bani jaafar nee na mu ne ma indil ma doomi jaafar yi indil ma leen ah nee na fa ataytuhu bihim fa shammahum wa zarafat aynaa bi ma leen indilee bi ma bi ma leen indee mu daldi leen fóon waaye nag li ci doy waar mooy après rongoñ yi commencé tuuru ci ci ci lexam yi moom alayhi salaatu wassalaam ah na ne ah hmm? fa qultu nee na man asma bint umays ma ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam bi abi anta wa ummi maa yubkiik abalaghaka an ja'farin wa ashaabihi shay'un nee na mën a yonent bi alayhi salaatu wa salaam Hmm? bi abi anta wa ummi jënd naa la sama baay man asmaa bint umays ak sama yaay dama bëggoon a xam lan moo la jooyloo ndax danga jote ay xabaar ci jaafar ñamu àndaloon ca xare ba moom yóbbu loolu xew instant bi moom seydatu asma bint umaysin yëgul li xew yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko naam usibu hadha al yawm ne ko waaw jële naa ci am naa ci ñoom xabaar tey jii lañ leen faat allahu akbar min alaamati nubuwa mooy muy nettali loo xam ne ca siri la xew mu ne fii ci madinatul munawwara nettali ko ca saxaabaami radiyallahu anhum daldi dem kër saydatu ja saydina saydu ja saydina jaafar fekk fa njabootam ngir yëgal leen ko mu ne leen usiibu naam usiibu hada al yawm mu ne tey jii lañ leen <clears throat> leen faat nee na nag fa qumtu asiixu wa ajtama'a ilayya an-nisaa wa xaraja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila ahli nee na bi ma ko waxee rek fa qumtu ma jug asiixu rek yuuxu mooy réflexe loolu en général jigéen ñi lépp lu muy dal mooy xabaar yu mel lii xam ne yu tiis la loo xam ne xaare wu ñu ko woon muy nag loo xam ne wax bu xasee ñëw ah mooy soppeem ba sëriñam boroom këram mi nga xam ne taxawu ko ci fépp ci lépp Seydina Jaafar man huwa Jaafar man huwa Seydina Jaafar ibn Abi Taalib kenn du ko laajteeti moom mi nga xam ne mu tabe mi nga xam ne fu mu masa rombe abul masaakin fu mu rombe ñi nga xamante ne ñooy ñu ñàkk ñi ci pauvre ci biti mu indi leen këram lu fa nekk ñu bokk mu bokk kook ñoom bu gisee ne du doy moom du ci dugal loxoom bàyyi kook ñoom allahu akbar ku mel noonu xam nga ne mos kon mu rafet na muy mi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam ne ko ashbahta xalqi wa xuluqi allahu akbar ne ko yow Jaafar dangaa niru sama bind ba pare niru sama jikko allahu akbar waaw akbar kooku kay muy boroom këram moom sayyidatu asma bint umays bu yëgee ñu ne ko faatu na ci nii waay waay ana la man lu dul yuuxuwaay moo yey nee na fa xumtuma yuuxu ci ga nim gaawe jigéen ñépp daldi ñëw dajaloo ci man yonent bi alayhi génn ilaa ahlihi ci waa ñoñam ci waa këram fa qaala laa taghfulu an aali jaafar an tasna'u lahum ta'aaman fa innahum qad shughilu bi amri saahibihim mu ne dem ci waa këram ne bu leen yëgadi ci wàllu waa kër jaafar ci ngeen defaral leen ñam mooy defaral leen ñam toggalal leen tey taxawu leen ci lépp luy togg seen kër ñoom bu leen leen bàyyi ñu yéen toggu leen jox leen loo xam ne mooy tax duñu ndax toggu tey te lu togg ñoom ndax fa innahum qad shughilu bi am amri saaxibihim ndax ñoom kat ah qad shughilu préoccupé nañ leen mbiru bi amri saaxibi saaxibihim seen mbiru seen waa ji mooy seen kilifa di Seydina Jaafar ci faatoom tax na talatuñ leneen kon imaamu Ahmad daal dina koy solo tamit ci yoonu imaam Ibn Isaaq bii ah na ko mooy xadiis mel nii moom xadiis wér la ñoom kon comme niñ ko gisee nii na ko noon imaam ahmad soloo na ko ci beneen riwaaya boo xam ne jaarul ci see imaam ibn isxaaq ndax foofu dane xaddatanaa sufyaanu qaala xaddatanaa jaafaru bnu xaalidin an abihi an abdillah ibn jaafar annahu qaala lamma jaa na'yu jaafar xiina qutila qaala annabi isna'u sallallahu alayhi wa sallam isna'u li aali jaafarin ta'aaman faqad ataahum amrun yashghaluhum aw ataahum maa yashghaluhum kon imaam ahmad foofu dana xaddatanaa sufiyaan dana seydinaa sufiyaan moo ko nettali di ibnu uyayna moo doon sëriñam sufiyaan ibnu uyayna qaala mu ne xaddatanaa jaafar ibnu xaalid seydinaa jaafar ibnu xaalid moo ko solo moo ko nettali moo leen nettali an xaa an mu jële ci baayam di Xaalid an Abdullah ibn Jaafar mu jële ko ci Seydina Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Taalib annahu qaal moom mu ne lamma jaa na'yu Jaafar yëgg tàggeeg ja Jaafar ba mu leen dikkalee xiina qutila ba ko faatee fële ca Mu'ta qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax isna'u defar leen ñam li aali jaafar ngir waa kër jaafar taaman isna'u taaman li aali jaafar isna'u li aali jaafarin taama defaral leen waa kër jaafar li nga xam ne mooy ñam faqat ataaw ndax dikkal na leen amrun yashghaluhum mbir moo xam ne da leen a préoccupé Allahu akbar Allahu akbar kon lii la Euh, nañ taxaw tuuti mooy ñun gis nga lislaam dëj ni mu doon demee ñun est nii lañuy doxale yàllallah yaa subhaanallah yàllallah yaa subhaanallah hmm. xoolal bu dëj amee nga xam ne ñenn ñi àgg nañ ci ci ñàkk décence ci indécence ci ba dem ba ñu naan dëj yi léegi ñoo dàq ngénte yi walla ya Allah Allah Allah ibadallah nga dégg ñu naan dëj yi ñoo dàq ngénte yi ndax dëj moom mooy minimum surtout kilifa la walla góor la walla jigéen la ajaa diw moo génn àddina walla allah ji diw loolu moom nu mu dee dee nag dina dina daan waaw akbar subhaanallah te loolu lépp charge kañ lay ne famille bi famille bi nga xam ne ñoo ñàkk ñoom la buur yàlla nattu tey jël seen waajur walla jël ku cher ci ñoom nga ñëw yokkal leen ci loolu ay bor yoo xam ne moom lañuy ñuy war a ràngoo di ko tegoo dem ci boutiquier bi wala lool di fa jël rek naan ko utal kay ngay bind liñ fi jël yépp buñ paree fay la ñu pare duñu ko mën a fay yàlla ba pare ñu jël loolu li ci gën a garaaw léeg-léeg ñu bëgg koo faye li nga xam ne moom la bu dee waajuru kër gi la ñu bëgg jël héritage bi di ci fay bor yoo xam ne c'était pour teral nee nañu ñoo xam ne dañoo ñëw ngir jaale si ya Allah ya Allah ayna al ulama waay waay ana boroom xam-xam yi suñu réew suñu réew mii wallahi suñu Sénégal gi ayna al am na benn góor de bu ma doon dégg nay sànn génn na àddina waaye presque mataloon na santa bu ko ëppalul moom nim doon def waaw xam na naa ay doomam doomam am na doomam parce que euh, euh, góor googu li ci garaawoon man euh, laata may découvrir affaire yi ay mbirum moom mais boobu boobu boobu gaañoogul woon man maa ngi woon Sénégal mais bi may réaliser ne moo jur ki ma bokkaloon classe benn jigéen mais danga naan après ndax après affaire bi da da doon yéeme mooy ndax paa bi presque temps yooyu amoon na ay cent temps yooyu wala mu jege woon ko mais en tout cas muy génnaat dépasé na cent et mooy ki mu ki kooku foog naa moom la mujjee mooy mooy doomam ji gën ndaw kooku ñu bokkaloon classe ndaw soosu mais boo gisee taawam mais man na nekk maamu maamu ki ma bokkaloon classe man. te kook rakkam la man nag ba ba ma ko yëgee maa ah non ñu naan ma gis nga maire bi dëkk dëkk bërëb sàngam maanaam waa maire boobu nga xam ne maire yëpp daanaka moo ci gën a màgget paa bee moom moom mooy doomu paa bi la mooy magu kii nii bi ma de may affaire bi àllu seen ma ma ne waaye xam nga nag temps yooyu day day day day day xaw a kii mais <laughs> ku jur ku ku ma dund tuuti xam ne lool garaawul <laughs> moom paa boobu dama dégg ñu ne man masuma ko gis masuma ko dégg ci bon masuma gis seen bi mais dañ ma doon nettali ne ma moom dëj bu amee foofu aw yatam la doon yor parce que foofu yëpp moo fa mag te gaa nag dañuy jàpp ne paa bi dafa naax dafa kii moo tax aw yatam la doon yor ne mooy bu ñu bu ñu jaalee nii ci suba gi danaan kenn du fi toog ne ñépp ku fi dëkkul na ñibbi yow ya xam ne par force ñépp a ñibbi au moins moom daal dinay wàññil ña nga defal lool de teggil na leen loo xam ne ndax buñ dellu woon ci diine loolu lépp waru ci ñu woon a fekk ay cérémonie de deuil yoo xamante ne nii mais mais mais poids de la ak coono gi ñuy àndal ndax nit léeg-léeg aw tiis dal la mu soxla nekk moom képp wala nekk ak ñoo xam ne ndax jamono yooyu ahlul uqul ñoo war a nekk ak ñoom di al ulama boroom xam-xam yi ñoo war a nekk ak ñoom ci jamono yooyu ngir man leen a dëfal di leen delloo ci yàlla ba ñu mën a taw bi ci loo xamante ni lu yàllay tere la ndax jamono yooyu dafa bari nit def ci lu yàllay tere dafa yomb waaw laysa minna man shaqqa al wa daraba wa latama al wa daa bi da'wati al-jaahiliyya aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam an-niyaaxatu da ko doon tere ci koo xam ne dafa dafa faatu nga yow al wayloo way way way way di di mbég sa lex yeeg comme ni ko yenn jigéen ñi def xëppoo suuf seet yu mel noonu te tamit kàccoor bu xaabakat yi ak foo trop ñi nga xamante ne nii al aqlu bi diin la ñuy def ca la ñuy jaar ne dañuy gaaw ñëw miraasal gaay daal di tëgg ci alal ji li ci ëpp ñu jël ne lii seen parle ci mbir mi te kenn joxu leen ñuy lekk ci turu diine ba ñi nga xam ne ñoom lañ ne woon ñoom lañuy ñuy miraasal presque ñu ci am dara ñoom sax ñoo leen ci ëppale boo jëlee ku nekk yàlla allah waay waay wallahi ku waxal ku waxal yàlla xam ne loolu mooy xew suñu réew ma Sénégal dund nañ ko ah ah oui ah oui oui ñun suñ mais miraas yoo xam ne ba nga ko fekkee mais mbir mi séddale la woon ah ah vente aux enchères xam ngeen vente aux enchères man loolu laa fekkoon miraas moo xam ne ci ñun la woon suñu kër la woon. vente aux enchères la woon mais bon parce que ñi ñu ko jox ñi ñu ko jox mais dañu koo manut temps yooyu moom yooyu xamoo ci dara ay dix ans mais est-ce que amuñu woon dix ans mais li ci franc pas moo doon affaire bi vente aux enchères bi loolu moom moom dama marqué woon ñi ñi ñi xam duñu nangoo wax ndax ndax ñoom diw ñi ñu ko jox ay kilifa la ñoo xam ne ñu naan ay kilifa diwa ko fi yónnee wala ñoom lañ tànn mooy lu mel noonu mooy xew ci nga xam ne gars yi miraasuñ dañuy séddale poids wu boobu yépp ngeen teg nag yi ñuy rey ak jur bu ne ñu def juróom xaw ma ñaata fan juróom-ñaari fan wala fukkeelu fan bi yépp loolu lépp. ngeen lebalebal leba leb fu ne ci boutique yéeg magasin yi fu nekk ngeen jël fa ba doyal mu indi mu nekk ay som yoo xam ne ay centaines ay centaines de francs de de de milliers de francs ñu ne nag nu ñuy def nañ ko jël ci li fi góor gi bàyyi daal di koy kii lool lool loolu ngir faye ko bor yooyu waaye waaye ana ñoo ñoom njàngalem yonent mi alayhi salaatu salaam ndax ñun ñun xam nga ñun wolof ñun wolof ñun wolof xamuñu dara <laughs> dañuy gis ni nii lay demee nii lañuy koy defe nii laa ko fekk noonu lañ koy defe alors que bi du loolu kanta moom lañ gis bon tariixa sàngam ñoom ba fa bu fa kilifa jógee noonu lay demee ba léegi waxooma li sharia li sharia wax parce que ñun malheureusement yooyu gisuma ci benn boo xam ne li ñuy def ci sharia lañ koy teg malheureusement malheureusement surtout ci côté boobu ana ñooñook li yonent bi alayhi salaatu salaam wax hein hein isna'u li aali ja'farin ta'aman fa innahum qad ataahum maa yushghiluhum aw amrun yushghiluhum defaral leen waa kër Jaafar ñam ndax tey da leen dikkal loo xam ne da leen a moo tax bu ñu xamoon diine dëgg dëj bu amee ñi jege kër gi ñi am dëj ñoom ñooy fexe soit ku nekk togg këram wala buñ jiwee ñoom ñit ñu xool nan la ñuy fédérer seeni moyens ñu ne dañuy dem kër kenn ci ñoom ci kër yooyu togge fa loo xam ne moom lañuy jox waa kër googu ak bu dee éventuellement ñu fa ñëw di jaale daje heure lekk ñu joxaale la loolu mooy dimbali wante wal asr innal insaana la fi xusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sabr loolu mooy at-tawaasi at-tawaasi bil sabr uh-huh. loolu mooy dénkaane dëgg ak dénkaane muñ waaye du ñun niñ koy defee chez nous ah. moom képp koo xamante ni te loolu moom ku mu dalul ko daanaka bu la dalul directement dund nga ko wala gis nga ko waaw une partie de ta famille dal na fa ku fa faatu gis ngeen poids bi ni muy mettee intimité du ngeen ko am nekk ci mettit goo xam ne buur yàlla jëlal leen ku cher ci yéen nga dégg day mujj mbir mi nekk foo xam ne palaasu jëwukaay la ñu fay waxtaane match bi amoon démb Ligue des ak li nga xamante mooy làmb ji nga xam ne moo amoon démb yooyu nga fay dégg ki dee moom gis nga bu doon gis nga nekk fa di ko ñaanal sax gars yi dootuñu ko def nga ne ma ah non saa yi nag yow nag dangaa mën a exagérer yow moom t'es dans l'exagération totale parce que ce que tu dis est faux et archi faux yow li ngay wax dangay exagérer amut <laughs> walla baax na léegi <laughs> mbir mi kay grawul man man daw ma débat bi boo ma nee li may wax amut ñaan gi amut ma ne la ñaan gi <laughs> mooy la mais kaamil bañ fay kii nga ne yow gaay di kii wàcce kaamil ma ne la wàcce kaamil bi loolu mooy ñaan gi wàcce kaamil goo xamante ne nii illaa man rahima rabbu yéenay yéenay wérut yéenay baaxula ah. ndax ku ñu ne diw faatu na en général xoolal ma loolu mooy wane ñun suñu xol yi ni mu corrompu léegi wàcc kaamil charge la ci kiñ koy defal subhaanallah charge la te li lay wan ne affaire yi yéere yi du baax maa tax ma ne la ñaan nga dafa amul dañ ko koo tudde lool lool du réel ñaan mooy wàcc kaamil boobu ku ñu ko wax yaa ngi xalaat lan laa ca mën a amee lan ca mën a ame am na ñoo xam ne moom loolu leen fa yóbbu ñuy wàcc kaamil te bu ñuy jàng kaamil bi njàng bi du set des fois ngis tël yi ci biir njàng mi yàq xaraf yi ci biir njàng mi buñ koy jàng nit ñi baax yi fees dell du nekk di wax lu ko neex nga gis ñoo xam ne ñoom jànguñu tiim ñiy jàng di waxtaanee mbiru marché beeg mbiru politique beeg mbiru football beeg yooyu noonu de nga gis ñii di ree ñii di xàqataay fële ñii ne ñoom jàng nañ ba pare te li lay wan ne yéene yu bari ci loolu du yéene yi ñépp nag mais ñu bari ci ñooñu du wér mooy ne bés boo leen joxul dara wala ñu xam ne ñu ne koñ sàngam moom fu fa kaamil am du ñu joxee dara potum ndox lañ fay teg ku mara naan paanum ndox ku mara naan naan wallahi boo fi wooteetee kaamil doo bari le loolu moom maa la ko boo fi wooteetee kaamil yéen seen koñ dañ leen di ban yaa subhaanallah te gis nga affaire esprit boobu dañoo topp ba Europe gis nga ab wolof yi mooy ab sénégalais boo xam ne dafa bëgg dara mu bëgg rek wala mu taxu bëgg ko wàcceel kaamil day am bopp bi day xaw a tëju bu dee de amul moyen yi lan mooy am moyen wàcce kaamil daa jar ban moyen la jar ban moyen la jar amul moyen ban moyen la jar jarul dara yow bu dee mënoo ko nga sant ko ay nit ñoom ñu ñëw def ko mu jeex léegi pour mais dañoo foog ne il faut nga jox leen xaalis même ki koy def lu moo jàpp ne kaamil boo xam ne dañ koo wàcce te joxe ci xaalis du baax wala àggut wala matut ma ne bi ñu joxewul dara amaana moo gën a mat ndax moo gën a mucc bi nga xam ne alal bi nga xam ne day korom fu ñu bari da cee ne waaw au ñu fàttale wante ci dee delloo nit ñi ci seen borom xam ne fi ciy jaar ki ngeen doon gis démb gisuñu ko fi tey te dootuñu ko fi gis ñun ñi fi toog ñépp ci suufu tànt bi noonu lañuy ñuy mujje waaw assalaamu aleykum ahla diyaar min al mu'miniin muslimiin li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon ñaan bu duggee li nga xamante ne mooy ci bàmmeel yéen da ngeen ñoo jiitu waaye ñun ñu ngi topp seen ginnaaw insha allah loolu la lool wax mais ñun lool lool lañuy xalaat bu nekkee ci dëj yooyu kenn xalaatu ci lool ñu ngi ci yeneen ñu ngi ci yeneen ñu ngi ci yeneen loolu nag boo gisee li indi lool mooy tegg gu ñu tegg suñu tànk nag ki ci sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu dem ba réer ñu complètement fii mu ne képp koo xam ne boo doxaloon sunna bii sa kër sa waa kër ñoo lay jëkk a xeex bu dee dangaa dof yow nga def say fi dof ta nga bàyyi ñu dëj suñu dëj waaw doo ñu toroxal ci suñu biir nawle yi doxal sunna mooy toroxal hayya bina ila sunnati xayri xalqillah sallallahu alayhi wasallam gaa yi ne la bu ñu toroxal danga ñoo bëgg gàcceel ci suñu biir mbokk allahu akbar yaa lallah yaa lallah aaxiru zamaan aaxiru zamaan cey àddina bi suñu jamono ji moo yéeme laa siyamaa fi baladil wolofiin laa ilaaha illallah rawatina ci suñu réew ndax ñun dañu jàpp ne ñoo gën a xam diine ñépp ñoo gën a intègre ñépp ci wàllu diine alors que c'est faux c'est faux c'est yi dëj yi vraiment vraiment dëj yi dëj yi c'est un problème ngandum problème la boo xam ne munkaraat ya fay xew te loolu nit ki moo tax nit xam nga àq yi jullit bi amal mbokkam bokk na ci bu génnee àddina nga topp janaazam ñu koy denc dafa am nag majaalisu suu yoo xam ne bu dee yow boo fa demee manoo ko tere manoo ci mooy yow léegi am na fooy toll day xaram ci yow nga dem fa ndax man ngeen a nekk ñaar ay xarit yoo xam ne yéenay ànd mais seen statut yamul de xam nga nit ñu bari loolu mooy seen problème loolu lañ comprendre dañuy gis ne yow seen xarit nga yéen a mës a ànd walla foo mës a yéen a bokk lépp mais sauf que yow buur yàlla dalaa may xam-xam te moom amul xam-xam boobu xañ ko xam-xam boobu pour l'instant yow nag manoo ne kii sama xarit la waaye ñoo juddoondoo ñoo foowandoo ñoo doon defandoo lépp ñoo demandoo école ñoo kiiwandoo ba léegi moom li muy def rek moom ngay def non yow xam-xam bi nga am dalaa tënk ci yoo xam ne ci moom man na bañ a garaaw mais ci yow day garaaw waaw ndax moom xamul yenn yi bu fa demee il n'est pas xam yenn yi yenn yu lu yow nag boo ko xamee amoo droit xam ne lii ma dem fa baaxul yow nga fay dem bu dee boo fa demee manoo leen koo tere en plus li ci gën a garaaw mooy nit ñi dañuy jouer ci sa présence di ko exploiter pour wan ne li ñu nekke baax na ku leen nar wax ne li ngeen di def baaxul ñu ne diw moo la gën xam tam mu nga fa woon bu fa baaxul woon doonu foon ne kon yow nekk foofu dafa xaraam ci yow bu dee mënoo leen koo tere waaw bu ngeen toogee wur yàlla ndax waxuma leen xoon an idha ra'aytum ayatillahi tustahza'u biha ha gaa yi ko caaxaane di ci def lu nekk ngeen bañ a toog ak ñoom ndax bu ngeen toogee ak ñoom yéen ak ñoom a yem buur yàlla dajana na mun a naafiqi ak yéeféer yi ci jahannama fa leen dugal kon nag yow mënoo ne lu ma neex laay def ah moo tax yooyu laay leen biir buñ la déggalee baax na buñ la déggalul nga bale moo tax yenn coono yi ñu dal ñépp ñu koy jooytu fu ne. te bu keneen xewloo suba it yow nga dem foofu def nii ni moom defee yow ni nga xew ba nga xewlee bi la tiis wi dalee ñu koy paasante te dara teguñu ci lu dul sori gu ñoo xam ne moom lañ sori sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon mu ne isna'u li ali ja'farin ta'ama fa innahum mu ne toggal leen waa kër Seydina Jaafar ñam ndax dikkal na leen loo xam ne da leen a préoccupé tey waaw